Euh, jataay wi ñu génn gisoon nañu ñu ngi woon ci gisoon nañu aleyhi salaatu wassalaam fi nga xamante ne fala àgg muy al udwatu dunya njëkkanteeg waa Quraysh li nga xamantane ne ni mooy ndox yooyu di teenu badrin yi gisoon nañu tamit taw bi leen suñu boroom subhaanahu wa taala wàcceloon mu nekkoon xiiwal goo xamante ne nii dindi na ci jax-jaxalu seytaane daldi ci dëgëral seeni dëggu tànk gin leen a taxaw moom subhaanahu wa foofu nag lañu yemoon muy ci ginnaaw xalaat bi nga xam ne moom la ko joxoon alxubaab ibnul mundir ibnul jamuux radiyallahu taala anhu wa ardaa ne ko woon fii nga wàcc de ndax dafa ñëw moom aleyhi salaatu wassalaam comme ni ko imaam ibn isaaq waxe biduni sanadin mu ne dafa ñëw moom aleyhi salaatu wassalaam ba adna ma in min badrin nazala bi ba fi gën jege ci teenu badr yooyu mu daldi fay wàcc alxubaab ibnu abd ibn al mundir jamuux radiyallahu taala ne ko ndax fii suñu boroom moo fi wàcceloo walla bokk xalaat la ak affaire xeex stratégie de guerre la hmm? yonent bi alayhi salaatu salaam wax ko bu mujj bi la mu daldi ci topp gisoon nañ nag riwaaye yooyu li ci amoon ci wax te waxoon nañ la ne am na tamit beneen riwaaya yeneen <coughs> wax beneen wax boo xam ne ku mel ni imaam alxaafid ibn kathir rahmatullahi alayhi daldi na koy indi ci tafsiiram te muy tafsiiru bi mu def ci suuratul anfaal foofu nag lañu yemoon ginnaaw bi nga xamante ne nii kon ci lañu àgg foofu jóge fa kon ci teen bu njëkk boobu ñu daldi dem teen bi gina a jege Quraysh eh, ba ñu fa demee ñu daal mu daal di def li alxubaab ibn al waxoon radiyallahu anhu occupé boobu daal fay def benn kàmb ci benn mbalka muy bassin de rétention d'eau feesal ko daldi suul yeneen yi nga xam ne ñoo nekkoon seen ginnaaw léegi lan moo fa xew après loolu lañu imaam ibn isxaaq raxmatullaahi alayhi di nettali ba léegi boo demee ci siiratu ibn hisham bi nga xamante ne nii ci la yonent bi alayhi salaatu wassalaam kon campé foofu imaam ibn isxaaq di ñu nettali li ci topp mu ne fa xaddatanii abdullahi ibn abi bakrin annahu xuddisa anna Sa'd ibn Mu'aaz radiyallahu ta'ala anhu qaala yaa nabiyallah alaa nabni laka ariishan takuunu fiih mu ne ilaa aaxiril xadiis kon imaam ibn isxaaq raxmatullaahi mu ne bi nga xamante ni yonent bi aleyhi salaatu wassalaam kon ci la campé foofu e, Sa'd ibn Mu'aaz dane xaddathanii avant loolu mooy càllale bi mu ne fa xaddathanii nettali na ma man imaam ibn isxaaq abdullah ibn abi bakrin di abdullah di doomi ku ñuy wax abu bakr incha allah dinañ ñëw ci taxriiju xadiis bi incha allah mu ne annahu xuddisa këne moom nettali nañu ko anna Sa'd ibn Mu'aaz këne Sa'd ibn Mu'aaz di siddiqul ansaar radiyallahu taala anhu dafa wax yonent bi aleyhi salaatu wassalaam ne ko yaa nabiyallah ne ko yow ndaw yàlla li alaa nabni laka arishan takunu fii ne ko def ko jox ko benn proposition muy benn xelal yonent bi alayhi salaatu wasalaam jox ko benn xalaat ne ko est-ce que comme que nañ fii ba campé léegi leen rekk a des mooy nekk fi di xaar Quraysh jóge ci al udwatul quswa ci ginnaaw al aqanqal awil kathib jóge ci ginnaaw tund wi ñu nekkoon ñëw lool rekk a ci des moom nag mu def benn proposition moom Saad ibn Mu'aaz radiyallahu mu ne ko yaa nabiyallah mu ne ko yow yonent yàlla bi sallallahu alayhi wasallama alaa nabni laka arishan ndax duñu la tabaxal defaral fii boo sampal la fi benn xayma boo xamante ne nii takoonu fii dangay nekk ci biir xayma boobu yow aleyhi salaatu wassalaam <clears throat> wa nu'iddu indaka rakaa'ibak mu ne buñ defee loolu tabaxal la xayma boobu ginnaaw gi ñu waaj waajal la ay waruwaay yoo xamante ne nii dina nekk fi sa wet léegi loolu pour lan la yaa Saad radiyallahu anhu mu ne summa buñ defee lool nalqa aduwana ñu daldi daldi dajeek suñu noon yi di Quraysh bu xeex bi tàmbalee yow aleyhi salaatu wassalaam nga nekk ci xayma boobu fa in a'azzana wa adharana ala aduwina kaana dhalika ma ahbabna mu ne bu bondee na suñu boroom subhaanahu wa def na ñu noot yéeféer yi daldi leen gañe ci suñu kaw noon yi di Quraysh kaana dhalika ma ahbabna lool de mooy li ñu tax jóg te lool lañu sopp lool lañu bëgg mooy suñu objectif waaye nag loo nekk nekk jullit jullit bi na xam ne buur yàlla moom moom mooy def lu ko neex te kenn du weñ loxoom mooy jox ndimbal ku ko neex mooy def ngañaay ci loxoy teg ngañaay ci loxoy ku ko neex allahumma malikal mulk moom mooy ki nga xam ni mooy joxe al mulka man tasha ku ko soob rek lay jox li nga xam ne mooy nguur waaye mooy foqar ci nguur ci ku ko neex di yëkkati ku ko neex di wàcce ku ko neex ci loxoom la nguur nekk kon nag loolu la Seydina Sa'd ibn Mu'adh xam moo tax mu ne ko bu dee ne buur yàlla def na ahazzana def nañu daldi noot gaay teddal ñu yëkkati ci kaw ñu féete leen kaw wa azharanaa def ñu gañe ala aduwinaa ci suñu kaw noon yi di quraysh kaana dhalika ma ahbabnaa ah lool de mooy li nga xam ne moom lañu sopp wa in kaanatil uxraa bu dee nag leneen li moo am mooy tudd ko waaye mooy leneen li ñépp xam nañ ko ndax ñaara am soit an takuna ghalib aw an takuna anta al-maghlub xeex moom bu amee soit nga nekk ki gañe walla nga nekk ki nga xam ne dañ koo noot mu ne bu beneen bi amee nag fekk ñun gañewuñ jalasta ala rakaibika falahiqta bi man waraana min qawmina mu ne bu dee bu dee ne nag dañ ñoo noot gawar yiñ la tegal fii nga yéeg ci nga dem ci ñi nga xamante ne dellu Medina ba nga xam ne ña nekk suñu ginnaaw ci ay jullit ci suñuy ñoñ ñun jullit ñi ndax kat faqad taxallafa anka aqwaamun maa nahnu bi ashadda xubban laka minhum mu ne ko nag yow alayhi salaatu wassalaam ndax nag fa nga bu boobaa fa nga jëm muy Madina delluwaat foofu ñooñu de am na ñu bari ñoo xam ne ànduñu ak yow tey maa nahnu bi ashadda hubban laka minhum nekkul ne dañu laa gina sopp ñun ginuñu nekkul ne ñoo leen gina ñoo la gina sopp moo tax ñoom que ñu génn ànd ak yow ñoom ñu des fa ñu nekk déedéet ndax keroog yonent bi aleyhi salaatu wassalaam bi muy génn madinatul munawwara ala saakiniha afdalu salaati wassalaam génnul woon ngir xeex mais dafa génnoon ngir dab njëggu Quraysh mi Abu Sufyaan jiite comme ni ñu ko gise woon te waxu imaam Sa'd ibn Mu'aaz bi radiyallahu anhu ne ko faqad taxallafa anka aqwaamun maa naxnu bi ashadda xubban laka minhum walaw dannu annaka talqaa xarban maa taxallafu anka mu ne ko kon am na ñoo xam ne ñëwuñu ànd ak yow tey nekk biir madinatul munawwara ala saakiniya afdalu salaatu wassalaam te ñoo ñi ëppoon julli ñu bari ñëwuñu ñooñu nekkul ne dañoo bañ a ñëw nekkul ne ñun ñoo leen gën a ñoo la gën a soppa tax ñun ñu génn ñoom ñu toog waaye ñoom de walaw zannu bu ñu amoon njort gu ndaw annaka talqaa xarban ne ba ngay génn keroog mujj gi xeex la mbir yi mujje doon maa taxallafu anka kononte kon doonuñu woon euh, toog fañu ne bàyyi la yow nga dem aleyhi salaatu gis nga seede bu rafet boo xamante ni nii moom la nit jullit di defal bokk jullitam neewul ne ñoom dañu laa jaay dañu laa bàyyi comme ni nga xam ne kenn ci ñun en tout cas ñu bari ci ñun doonu ñoon hésiter ngir wax lool saa bu bi taxawee ñu nekk ak sëriñ bi budul sëriñ bu am yenn caractère wala boroom xam-xam ñeneen ñi ba lenn lu garaaw am ñoom ñu nekk fa ñeneen ña newuñu fa yeneen taalibe yi ñu commencé leen a jëw naan loolu lañ xamoon dañ koo sentiroon que ni problème bii moo ñuy dal fii moo tax ñëwuñu allahu akbar ñu nekk ci bàkkaar ci kaw bàkkaar ndax ñun en général ku ci nekk dañoo am njort lu bon ci suñu mbokk jullit yu bari au ñu ñëw laaj ko ne lii lan moo tax defoo lii walla ñëwoo wala waxoo lii wala keroog ba ñuy def defoo lii duñu ko def de mais dañuy toog di ko xalaatal li nga xam ne moo tax mu bañ a ñëw te dara du ci baax Allahu akbar nga ne loolu soree na ak innamal mu'minuuna ixwa fa aslixu bayna axawaykum innama dëgg-dëgg innama lii rekk a am al mu'minuuna dëgg-dëgg jullit ñi ñoom kese dongor képp ixwa ñooy ay mbokk kon nag yéwénal leen seen diggante mbokk yooyu te jëw bokkul ci li nga xam ne day yéwénal diggante mbokk au contraire dangay lekk yàpp sa mbokk lii moom la jullit bu ne war lool moroomu jullitam ndax kat al mu'minu miraatul mu'min jullit aji ngëm yàlla ji aji ngëm yàlla ni ñu moom moo war a nekk seetoo lépp xool ci mbokk jullitam ba nar ko ko ŋàññe daa war a xam ne man ndeke kon nii laa mel ndax seetu la bu ma taxawee ci kanamu seetu la may gis man lay refléter te nag kamaata diinu rek tuddaan li nga lebre rek buñ lay fay lool lañ lay fay Allahu akbar at-tayyibaatu lit-tayyibiin ñu baax ñu tee ñu jigéen ñi ngir ñu baax ñu tee ñu góor ñi comme que yow tu vois le noir partout di soupçonner ñépp mooy ne yow it nga daa fekk ne yow noonu nga mel kon lii mooy seede bu rafet boo xam ne jullit moom la war a defal mbokkum jullitam Seydina Sa'd ibn Mu'adh loo xamante ne nii mooy ne xeex bu ne jot na taxaw te kat yonent bi aleyhi salaatu wassalaam laaj na ñaari gone yi bi leen biñ ko nee tey ñu rey neuf gëléem ñu rendi neuf gëléem suba ñu rendi dix ci la leen alqawmu bayna tis'a mi'a wa ne nit ñi waa Quraysh entre neuf cent la ak mille te ñoom xamoon nañ ne trois cent lañu woon waaye lool Seydina Sa'd xamoon na ko muy ne deegu jonn moo taxaw waaye disculpé wul seen bopp après daldi accablé ay mbokk jullitam naan waruñu woon leen ab waruñu woon a bàyyi ñu demee noonu déedéet mu ne ko yow yonent bi aleyhi salaatu wassalaam kon faqad taxallafa anka aqwaam am na ñoo xam ne ñu bari ñëwuñu de ma maa nahnu ñun ñii nekk fii nara xeex-xeex bi njëkk contre kufru nekkul na ñun ñoo leen gën a ñoo la gën a sopp moo tax déedéet allahu akbar gis nga li nga xam ne mooy humble nit wàcc sa bopp ba loo def ndax nit ki loolu la war a mel jullit bi loo def bu ko compter ndax yow li ngay def du dara lu dul buur yàlla moo nam mbaax ci yow daal di jël ci am mbaaxam la jël def ko ci yaw ba pare di la def loo baax googu di génn boo xamoon dëgg-dëgg doo compter yi ngay def walla doo waxtaane sax mbaax waaye li ngay wax dangaan walillahi alhamdu wa shukr allahu akbar buur yàlla moo ñeen mboolem cant yi yépp lépp delloo ko ci yàlla kon mu ne ñoom de bu ñu xamoon ne bu ñu amoon njort gu ndaw que ne ka annaka talqaa xarban ma taxallafu ank bu ñu njortoon ne dangay daje fii xeexa fi am kononte kon du ñu wuteeg yow duñu fi duñu bañ a ñëw kon dinañ ñëw ndax kat bul fàtte ne ñu bari bëggoon nañoo ñëw ne ko aleyhi salaatu wassalaam may ñu ñu jëli suñuy waruwaay mais comme que fañ dëkkoon dafa sori yonent bi alayhi salaatu lu dul ku ndax da doon bañ mi daal di koy raw kon nag loolu la seydinaa Sa'd ibn Mu'adh radiyallahu taala anhu kon ñooñu yëgal ne salaatu wassalaam ñu mel noonu ñoo nekk Medinatul Munawwara ga ñu génne ala saakiniha ñu gañee nga yéeg ci benn ci ci waruwaay yi ñu la tegal nga dem foofu bu ko defee yamna'uka Allahu bihim buur yàlla dina la protéger jaare ko ci ñoom gis nga waxu tawxid yi no Allahu nga saxaaba yi radiyallahu la leen yonent bi aleyhi salaatu wasalaam jàngaloon ba moo gis yonent bi aleyhi salaatu wasalaam ba ko gaa ñëwee ne ko yow di ko wax lim sayyidu ak lool mu ne leen déedéet allahu huwa sayyid allahu akbar buur yàlla mooy sang bi huwa sayyidu pourtant huwa sayyiduna mooy suñu sëñ mooy suñu sang moom alayhi salaatu wassalaam waaye pour fu mu mas di nekk da doon effacer boppam di wane borom bi subhaanahu wa nekk moom présence am léppam borom bi lay lay wane ndax nit ñi ñépp bokkuñ niveau am na ñoo xam ne booy wax mbir yi di ko concentrer ci yow dinañu xam ne yow de toute façon wax jooj ngay wax mooy yàlla nga ci jublu danga naan li nga naan man di wax xéewal yi la wa amma bi ni'mati rabbika fa haddith kantaa xéewal yi la sa boroom defal de ko nettali de ko waxtaane est de que mooy dee ko waxtaane ngir glorifier sa bopp déedéet ngir wane ne nit ñi gis ngeen bu kenn naagu ci xéewalu boroom bi subhaanahu wa ndax bu dee man la ko defal mooy ne képp kenn ci yéen man na koo defal lool la mais nag nit ñépp yemuñu ñoom booy wax yu kii nga xam lu xew ñu ne sëriñ bi la yu mel noonu mën na leen a yóbbu ci shirk ñenn ñi te duñu ko tey ndax ñoom ñoom dañuy def différence entre sëriñ bi ak yàlla xam nga moom lañ waxoon temps yëlee doon joxe exemple te imaam alxaafis tuddoon ko bi ñuy wax affaire nodd yeeg yooyu euh, mooy exemple la bu ñëpp xam bu ñuy joxe tout quotidien la mooy bu ñu ne président lay Wade moo par exemple mooy dama koy waxe ñun ci suñu kiiw bopp moom moo tabax autoroute bi nekk fee Dakar mais est-ce moom ci boppam moo ñëw doon tabax affaire bi non non mooy ne ay ingénieur ay ay ay ay maçon yu mel ñooñ ñoo ko tabax ñoo ñoo ko def mais xoolal maçon yooyu bu ci kenn ñëwoon ne man maa tabax autoroute bi certes wax na dëgg mais est-ce que est-ce que moom moom moom manoon na ko def mu neen lu dul woon décret wu ak jàppandal gi nga xam ne moom la ko président jàppandal financer projet bi ba pare daal di koy recruter kon du ko def moo tax moom bu naan man la danga cee war a gise ni mooy président mais nag loolu du ñépp ko man walillahi al mathalul a'la buur yàlla ay mbiram mooy nit ñu baax ñu noonu lañuy waxe buñ naan di wax naan lii ñu naan moo kii ko def loolu la mooy sujet bi dëgg-dëgg kii def mooy buur yàlla réellement nit ñi dañuy niru ay ay ay kii ñoom du ñoom ñooy def def buur yàlla mooy fa'aalun limaa yurid defaa kon lu koy soob xoolal waxu tawxiid ji nga xam ne moom la Seydina Sa'd ibn Mu'adh wax radiyallahu anhu yamna'uka Allahu bihim buur yàlla boo demee foofu de bu dee dañ ñoo gañi nga dem foofu buur yàlla daal di lay protéger jaare ko ci ñoom Allahu akbar waxul ne ñoom ñu protéger la pourtant bu ko waxoon dinañ xam lim ci jublu mooy ne ñoom ñu protéger ko mais kan mooy dimbali buur yàlla moom moo def li tax ñoom ñu man koo protégé te moo leen protéger ñoom ba ñuy mën a protéger keneen te protection bi yadi ci loxoom la ne waaye mu ne yam yamna'uka Allah dugal buur yàlla d'abord bihim jaare la ko ci ñoom kon képp kuy def action de bienfaisance de bienfaisance ak loo man di def danga war a xam ne yow lii ngay def doo dara intermédiaire nga xam nga postier bi facteur bi du ñëw indil la courrier bi nga xam ne ci la milliards yi nekk ba pare di ko bàkkoo non courrier courrier bi ñu la defal chèque lettre bi ñu la defal chèque bi yor say milliards loolu du la ko jox moom bu koy joxe sax du xam lan la xamul lu ci ne mais manu la ñëw di bàkku naan maa ko joxe déedéet ndax moom intermédiaire la rek entre kiy joxe ak kiy nangu entre l'émetteur et le récepteur moom mooy canal bi ak bi am nga émetteur mooy fi affaire biy jóge kooku nag mooy buur yàlla yow nag bu dee yàlla daa def ci yow xam-xam booy jàngale wala am-am booy joxe wala jox booy dimbalee nit ñi loolu dangaa war a xam ne wala ak tabe ak laay biir ci nit ñi loolu danga war a xam ne du yow buur yàlla mooy ki ko mooy ki la ko defal yow nag compostier bi la manoo ko defal kenn ba pare laaya biir ko wala euh, defal ko dara ba pare di ko bàkkoo mu ngi mel ni postier bi bàkkoo ne maa la jox courrier bi xam nga loolu kuñ ko wax si naan postier bi xoola courrier waa ji facteur bi muy bàkku lu muy bàkku ndax moo indi courrier bi dañ naan mais il est il est devenu fou quand kii kii quand est-ce qu'il est devenu fou kañ la commencé dof que loolu lu mu ciy bàkk c'est du pareil au même pourtant boo xalaatoon tuuti nga xam ne man bu ma amee su weccet jox ko kenn di ko di di di jaay faxre di puukarewu ci kawam moog lii wa yépp mooy ni nit ñi dañ maa waroon wax mais kii kañ la dof mais moom deux millions yi mu joxe wala mille euros bi mu joxe wala cinq cent mille francs bi mu joxe moo tax muy bàkku ci kaw nit ñi foog ne moo leen moom daa waroon a xam ne moom canal la intermédiaire la entre Allah al mu'ti mi nga xam ne mooy joxekat bi l'émetteur bi ak ki nga xam ne mooy kiy nangu Allahu akbar kon loolu lu am solo la mu ne ko kan ñoom yamna'uka Allahu bihim boo demee foofu de buur yàlla daal di lay protéger jaare ko ci ñoom yunaasixuunaka wa yujaahiduuna ma'ak boo fa demee fekk ñun ñu gañeñu ñoom de dinañ la laaya biir di la sotti seen xalaat ci mbir yi waaye tamit wa yujaahiduuna ma'ak boo sumbee beneen guerre rek dinañ ànd ak yow ci guerre boobu ci jihaad jooju loolu la Seydina Saad wax gis nga effacé na seen bopp ñoom seen dund du daax jàpp ñoom considéré wul seenum dund allahu akbar l'essentiel mooy rasulullah sallallahu alayhi wa sallam gis nga fii ñoom jàpp na boppam comme ci beneen supposition bi beneen cas bi nga xam ne c'est possible te allahu nag yafalu maa yurid buru yàllaay def lu ko neex mooy ñu gañe leen boobu moom jàpp bu ñu leen gañee ñoom ñoom ñu dee yonent bi alayhi salaatu salaam des moom na dem bu ko ndax moom mission àggagul te am na ñoo xam ne ñun ñii bu kaaboob amoon nit ñi faatu fii gënuñ laa sopp voilà waaw effacement de soi effacer sa bopp moo taxit buur yàlla yëkkati na leen ñii ñoo wàcce seen bopp jàpp seen bakkan insignifiant seen bopp insignifiant buur yàlla daal di koy nag jox gëdd bi nga xam ne moom la jox moom la joxul kenn ginnaaw ñoom allahu nga xamante ne lool lool la wax mu ne fa asna alayhi rasulullahi xayran wa daa bi xayr yonent bi alayhi salaatu salaam di koy sant ci proposition bi mu def moom seydina Sa'd ibn Mu'adh radiyallahu taala anhu daal di koy ñaanal mbaax ñaanal ko lu baax xam nga li mu wax noonu moom seydina Sa'd gisoon nañu foog naa junjoon nañ ko këne yonent bi aleyhi salaatu wasalaam keroog bi muy dem te gisoon nañ ko ci xadiis yooyu këne moom waxul woon xamuñ woon ci xeex la jëm moo tax comme xadiis bi nekk ci saxi imaamul Buxaari bu Seydina ah, Kaab ibn Maalik bi loolu la doon wax ne keroog innama xaraja rasulullah ne dane eh, Seydina Ka'b ibn Malik bi mu doon wax naan lam ataxallafu lam ataxallaf lam ataxallaf an rasulillah sallallahu alayhi wa sallam fi ghazwatin ghazaha illa fi ghazwati Tabuk ghayra anni taxallaftu an ghazwati badrin wa lam yu'atab ahadun taxallafa anha innama xaraja rasulullah sallallahu alayhi wa sallam yuridu ayra Quraysh xatta jamaa allahu baynahum wa bayna aduwihim ala geyri mi'aad seydina Ka'b ibn Malik moom gisoon nañu ah non non non gisaguñ tarjamaam dañ ko fi gis lu bari dañ ne woon duñu def tarjamaam dañuy bàyyi ba ghazwatu Tabuk ndax euh, tarjama seydina Sa'd euh, Malik radiyallahu anhu gisoon nañ bokk na ci njëkk a tuub moo àndoona Asad ibn Zurara demoon ci yonent bi alayhi salaatu wassalaam boobu yonent bi alayhi salaatu wassalaam woon Makka boo fàttale ko gisoon nañ ko lu bari mais moo ñëwoon di ko laajte foofu ci kaaba gi xamuñ kan la ka wax ne leen xàmmee nga al-Abbaas ñu ne waaw ñu ne boo demee ci ala ba ci kaaba gi boo duggee boo gisee al baas ki nekk ci wetam moom la kooku mooy yàgg nañ ko fi gis mais dañ ne woon du ñu def tarjamaam dañuy bàyyi ba ghazwatu Tabuk ndax bu ñu defoon tarjamaam léegi mooy ne kon xaswatu Tabuk lu bari dañ ko ciy wax léegi nii te day bari moo tax te loolu da nga koy répété waat en fait ci place day gën a gudd mais da nga koy répété waat loolu moo tax ñu ne li gën a approprié nañu bàyyi ba xaswatu Tabuk insha allah ñu defaat tarjamaam résumé waale waat li fi nga xam ne fa la jaar yépp ci dundam bokk ci njëkkatu moom Seydina Kaab na Kaab ibn Malik radiyallahu anhu mu ne lam ataxallaf man de wutewu ma an rasulillah ci yonent bi alayhi salaatu wasalaam fi ghazwatin ghazaha amul benn xare bu yonent bi alayhi salaatu wasalaam ma sa xare ma wute ko man lu dul fi ghazwati Tabuk lu dul xare Tabuk ghayra anni waaye nag taxallaftu an ghazwati Badr Badr tamit dew ma woon mais ndax Badr li tax considéré wul ne moom wutewu ko ndax walam yu'atab ahadun taxallafa anha yonent bi alayhi salaatu wasalaam daanul woon réprimandewul ŋàññuñu kenn ci jullit ñi ku demul woon Badr lu tax mu ne innama xaraja rasulullah sallallahu alayhi wa sallam yuridu ayra Quraysh ndax yonent bi alayhi salaatu wasalaam dafa génnoon doon namoon doon uti li nga xam ne mooy njëggum Quraysh xatta jamaa allahu baynahum wa bayna aduwihim ala geyri mi'ad ba ni yàlla di leen dajale moom alayhi salaatu wasalaam ak saxaabaami radiyallahu anhum ak noonu seen noon yi di waa Quraysh ci loo xam ne amuloon benn rendez-vous comme li mu wax walaw euh, walaw tawaa'adtum laxtalaftum fil mi'ad walakin li yaqdiya allahu amran kaana maf'uula kon loolu waxu Sa'd ibn Mu'adh bi lool la moo tax mu ne ñun ñii génn ginuñ laa sopp ñi nga xam ne ñoo des fële kon yonent bi aleyhi salaatu wasalaam kon daal di ñaanal Seydina Sa'd bi mu ko waxee loolu def proposition boobu mu ne summa ginnaaw gi buniya li rasulillah sallallahu alayhi wa sallam arishun fii ginnaaw gi nag saxaaba yi radiyallahu anhum daldi jóg commencé tabax xayma boobu nga xam ne moom la seydina Saad radiyallahu anhu ibnu Muaaz xelal yonent bi aleyhi salaatu wassalaam te foofu fala nekkoon incha allah dinañ ñëw nag ci biir xare wi dinañ ñëw que ne dinañ gis ne yonent bi aleyhi salaatu wassalaam da doon nekk foofu en même temps dem di xeexe comme nim ñëwee ci xadiis seydna ali ibn abi taalib asadullahi alxaalib radiallahu taala anhu wa arda léegi xadiis bi taxriij ko voilà mooy euh, sa xadiis bii moom ah nan la fa demee noonu ñu ne la euh, xadiis bi dafa gis nañ ne imaam ibn isxaaq raxmatullaahi alayhi moo ko solo eh, moom da koo jële ci abdullah ibn abi bakr radiyallahu taala raxmatullaahi alayhima muy xadis boo xam ne dañuy gis ne kon ci sëriñu imaam ibnu isxaaq bi la yem mooy ne amul suite mooy ne continuer wul mooy ne xadiis bi dafa am inqitaa ndax lan dafa am rupture mooy munqati' la ndax euh, nii Abdullah ibn Abi Bakr nii imaam ibn isxaaq fekkewuñ mbir mi te dafa nettali nekk annahu xuddita que ne moom sëriñu imaam ibn Isxaaq bi Abdullah ibn Abi Bakr dañ ko koo nettali problème bi mooy kan ana kan ah, kooku mooy ne xamuñu ko xamuñu ana kan moo ko nettali eh, loolu looloo tax kon xadis bi foofu day wére léegi est-ce que kon mooy xadis bi wéru ñu ne la àddéedéet ah, euh, ndax tudd gi mu tudd Arish bi fii bisu Badrin mooy camp camp boobu euh, xayma boobu imaam Sa'd ibn Mu'adh radiyallahu anhu daal di koy proposer ñëw na ci xadis yoo xam ne yu wér la euh, imaam al umawi raxmatullah aley daal dinay solo jële ci xadiisu imaam ibn isxaaq boo xamante ne tudd na ci arish boobu xadiis boobu dinañ ci gën a ñëw insha allah dinañ ci ñëw ndax suite euh, suite des événements yi dinañ dañuy soxla xadiis boobu mais dañ koy dañ lay junjuroon ne tudd nañ ko foofu euh, te xadis boobu noonu noonu xadis la boo xam ne bu saxiix la walla bu xasan la mooy isnaadu imaam al umawi te mu jaar ci imaam ibn isxaaq rahmatullah aley loolu benn la waaye tamit tudd ko arish boobu nekkuk arish boobu ko ne tabaxoon nañ ko ñëw na tamit ci saxiixu imaamul buxaari rahmatullahi aleyhi ci xadis boo xam ne ci seydina abdullah ibni abbas radiyallahu taala anhu wa ardaahu la ñëw dina ñëw ci xadis boobu incha allah naka noonu tamit imaam al bazaar daal dina koy solo ci xadis boo xam ne bu wér la jële ko ci seydina ali ibn abi taalibin radiyallahu taala anhu mu ne ñoom inna ja'alna di nettali seydna ali ne am an annaa ja'alnaa li rasulillahi arishan ne ñun ñoo defal yonent bi aleyhi salaatu wassalaam tabaxaloon nañ ko arish muy foo xamante ne moom lañ tudd léegi muy arish boobu te loolu tamit mu nekk xadiis boo xam ne e, lu wér la léegi bu dee xadis bi nga xam ne bu wér la buy tuddoo arish bi euh, imaam al buxaari raxmatullaahi aleyhi moo ko soloo ndax da ko soloo nag ci ay bërëb yoo xam ne yu wuute la moom imaam al buxaari raxmatullaahi aleyhi daal dina koy solo ci kitaabul maghazi waaye naka noonu ci kitaabu tafsir bi muy tafsir suuratu iqtarabati saa suuratu iqtarabati saa mooy ban mooy suuratul qamar bi nga xam ne ci la ko imaam al buxaari di tafsir ndax ci saxiix bi dafa am kitaabu tafsir téere tafsir bu réeréeréy ci biir tafsiru yoo xam ne ay xadiis la bu imaam al buxaari raxmatullaahi aley foofu imaam al buxaari buñ jëlee ndax ñaari riwaaya yi Euh, nañu jël bi nekk ci kitaabu tafsir après dinañu ñëw li nga xamante ni moom la ci euh, imaam alxaafiz ibn xajar raxmatullaahi aleyhi daldi wax inshaa allah euh, seydinaa kon imaam albuxaari raxmatullaahi aleyhi mu ne xaddatanaa Muhammad ibn Abdillah ibn Hawshab mu ne nettali na ma nettali nañu sama sëriñ di Muhammad di doomi Abdullah ibn Hawshab qaala mu ne xaddatanaa Abdul Wahhab mu ne nettali nañu sama sëriñam di Abdul Wahhab qaala mu ne na moom sama sëriñam sëriñu sëriñam boobu di Abdul Wahhab xaddatanaa nettali nañu Xaalidun Xaalid an Ikrimata mu jële ci Ikrima an ibni Abbaas mu jële ci sëriñam bi Abdullah ibni Abbaas mu def xaa xaa mooy maa ngi jóge ci ci ci bokk da ci li muy tekki ci tekki ko woroom xam-xam yi jox maa ngi jóge ci càllale dem ci beneen càllale imaam al Buxaari ne ba léegi kon maa ngi jaar ci beneen càllalaa ko beneen ko ki ëpp nag li muy def lii mooy imaam at imaam eh, eh, eh, muslim rahmatullah alay imaam muslim imaam muslim afwan moo ëpp lu muy def lii moom téereem bi bari nañ ndax moom day moom yoon yépp lay indi moom boo nee benn xadis ñu ngi ko jële jële naa ko ci sama sëriñ diw ak sama sëriñ diw kii sëriñ bii loolu gis nañ fi ay exemple yoo xam ne gis nañ fi ay xadis yoo xam ne bi ñëwee ci xadis imaam muslim noonu la deme ne diw moo wax lii lafz bii la joxe terme bii la wax ki ci des beneen terme bii la wax waaye xadiis bi muy indi wal lafdu lahu terme yi may indi diw nag moom mi mu mujjee tudd wala kële Abu Bakr ibn Abi Shayba par exemple moom moo ko wax wal lafdu li Abu Bakr radi rahmatullah alayhi imaamu Muslim Allahu akbar kii nag imaam al Buxaari mu ne xaa mooy maa ngi jóge ci càllale bi tegal foofu sa loxo ma dem ci beneen ñaa ngi dikkat wa xaddatanii te nettali na ma man tey man dong Muhammadun ni Muhammad qaala mu ne xaddatanaa nettali nañu afaanu di afaan mooy kan mu ne ibnu muslim di doomi muslim an wuhayb mu jële ci wuhayb qaala wuhayb ne xaddatanaa nettali nañu xaalidun xaalid an ikrima mu jële ci sayidina ikrima an ibni abbaasin mu jële ci sëriñam de sayidina abdullah ibni abbaas radiyallahu anhuma anna rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam qaala wa huwa fi qubbatin yawma badr mu ne yonent bi alayhi salaatu wassalaam nee na te fekk bi muy wax mu ngi ci benn qubba mooy arish bi qubba mooy mooy loo xam dañ koy tax mel lu mel ni am benn coupole benn mooy genre seen xayma araab yooyu ñu doon def euh, mu ne ci yooyu la newoon doon wax moom yonent bi aleyhi salaatu wassalaam bésu Badr imaam alxaafiz moo léegi euh, li ci tegu ci xadis boobu euh, incha allah dinañ ci ñëw incha allah euh, dinañu ci dinañu ci gën a ñëw imaam alxaafiz raximatullahi mu ne bi muy bi muy tafsir bi muy bi muy muy tafsir bi muy shara xadis boobu mais bi nekk ci kitaabul maghazi ndax même xadis bi imaam al Buxaari yi da ko soloo tamit ci kitaabul maghazi comme ni mu la ko waxe foofu boobu dafa gën a tënk xadis bi euh, imaam al xaafiz ibn Hajar rahmatullah alayhi bi mu shara xadis boobu ci foofu dane mooy ma badrin boobu ndax ci ci euh, version bi ñëw ci euh, kitaabul maghazi foofu imaam al yi tudd fa xubba bi comme ni ñu ko tuddee ci beneen xadiis bi ñu la tuddal léegi ci suuratu ci kitaabu tafsir imaam al Buxaari euh, kii ne imaam al bi muy saraa yawma Badr ndax ci xadiis boobu dane qaala nabiyu an ibni abbasin radiallahu anhu annahu qaal qaala nabiyu sallallahu alayhi wa sallam yowma badr yonent mi alayhi salaatu wasalaam dafa wax bésu badar mu ne zaada fi riwaayati wuhayb bu mooy riwaaya bi ñu la tuddal sànq ne moo nekk ci kitaabu tafsir fii al aatiya fi tafsir an xaalid wa huwa fii qubbatin te mu ngi ci qubba léegi qubba bi mooy la imaam alxaafiz ibn xajar ne wal muraadu biha al-ariishu alladhi ittaxadahu as-saxaaba li juluusi fii mooy xayma boobu nga xam ne moom la saxaaba yi radiyallahu ta'ala anhum daldi woon tabax defar daldi koy mbaar defaral ko fa yonent bi alayhi salaatu wasalaam ngir mu nekk foofu euh, ci xeex bi kon nag gis nga këne même bu dee riwaa imaam ibn Isxaaq bi mujjul wér mais riwaa imaam al euh, al xaafizul Buxaari bi wér na moom moo ko solo ci saxiix bi loolu sax kenn du ko wax sax moom buñ ne rawaawul Buxaari fi saxiix rek jeex na ay wér na moom loolu du jargon bu boroom xam-xam ni wax léegi waaye wax naa la sanadu al imaam al Bazzaar bi tamit bu wér la kon gis nañ ne kon yonent bi alayhi salaatu wassalaam kon foofu noonu la nekke foofu ci Arish boobu kon ñu ko mujj tabaxal bi mashurati seydina Saad ibnu Muaaz radiyallahu taala anhu wa arda léegi léegi nag léegi nañu jàll nag ci li nga xamante ne nii mooy Quraysh léegi nañ tegandi suñu loxo fii ñu yem ci yonent bi aleyhi salaatu wasalaam kon ñëw nañu gis nañ ne agsi na moom fi nga xam ne nag foofu la campé mujj gi mooy ci teen bi dina jege fi Quraysh nekk euh, tabax nañ fa lan ñaari affaire mbalka mi remplir nañ ko ndox daal li ci sànni seen ndab yi pour di ci man di tànk di naan waaye tabaxal nañ ko fi xayma boo xam ne fa lay nekk moo tax gis nga lii nit mënu ñëw naan ay yow lan moo tax sëriñ bi daa gën nit ñi waay xaw ngay gis ay gaa yu waxe noonu nga dégg ñu naan waaye sëriñ bi daal gën ñu fan ah yow lu tax ñu koy defal li privilège yi muy toog ci kaw ñépp toog ci suuf loolu mooy yow xamoo dara loolu mooy ñàkk xam dëgg dëgg dëgg dëgg dëgg dëgg dëgg est xoolal fii yonent bi alayhi salaatu wa salaam pour daa laajul dara mais Seydina Sa'd radiyallahu ta'ala anhu moo joxe xalaat bi ne nañ ko ko defal te loolu lu war la lu war la ala ala ahli ala qadri ahli al-azmi ta'ti al-'azaa'imu wa ta'ti ala qadri al-kiraami al-makaarimu loolu la laa ya'rifu al-fadla illa ahlu ñi xam ngëneel dëgg mooy waa ngëneel kon nag loolu bokk na kon beneen affaire bi nga xam ne moom lañ defal alayhi salaatu wassalaam léegi nag kon ñu yemandi foofu ci côté boobu dem xooli waa waa Quraysh ñoom gëj nañu am seen nouvelle ah. ñoom ñu ngi leen bàyyi woon fa Abu Jahl ibn Hisham eh, doon wax naan dinañu dem ba badrin xatta narida badran ñu ngi woon ci seen xuloo ba taxoon ba leen Abu Sufyaan daldi yónnee ndaw ne leen nag léegi man gën a dëpp comme buur yàlla daldi ne muccal seeni seen alal waaye gisoon nañ ni Abu Sufyaan Abu Jahl ne woon na du ci dal wax li muy wax al Axnas ibn Shariq wa kaana xalifa bani zuhra bani zuhra daal di ne gaa waa bani zuhra yéen laay waxal acca na ngeen topp laa wax topp leen li ma wax ngeen daal di dem muy daal leen yóbbu taalibim naa bay taalibim am fa problème daal di dem yoon gisoon nañ ne foofu lañ yemoon ba Quraysh kon gisoon nañ ñoom li taxoon ñu génn ndax ginnaaw njëgg maa taxoon waaye nag njëgg mu rëcc nañu bañ bul fàttaleku ne fàttalekul ne abu dane wallaahi laa narji' dane woon wat naa ci yàlla kenn du dellu xatta narida badran ba ni nga xam ne fa lañuy àgge badr fa nuqiimu alayhi thalathan ñu daldi fay paase li nga xamante ne nii mooy ñetti ñetti fan ñetti fan yoo xam ne nag lu ñu fay def fanan xaral jazur wala al juzur ñu daal di rendi li nga xam ne mooy géléem yi wa nut'imu ta'am daal di servir plat yi ñam yi daw wa nusqal xamr ñu daal di ñuy servir sàngara si wa ta'zifu wa ta'zifu alayna al qiyan bu ko defee nag ñi nga xamante ni ñooy musiciens yi daal di ñuy wayal ah bu ñu defee lool nag bu ko defee amul kenn fala tasma'u bina bu duñu dégg wa tasma'u bina arab arab yépp daal du ñuy dégg wa bi masirina ak suñu marche gi ñu jox vers Badr wa jam'ina ak booloo gi ñu booloo nekk benn fala yazaaluuna yahaabunana abadan ba'daha famdu duñu deñ nag ñoom arab yi duñu tàppe duñu tiit ba faw ginnaaw suñu jëf ji moo tax gis nga lii wa taxoon ñu génn génn nga ngir njëgg mee taxoon mais li ñëw ba fii léegi option yi changé na ñi taxoon njëgg mi jóg dëgg-dëgg ñoom ñibbi nañu di waa Banu Zuhra ànd ak al Axnas ibn Sharik waaye ñi ci des ñépp kon léegi li leen tax a jóg mooy ne ngir tiital arab yi ci seen génn wan leen ne duñ seen moroom loolu nag imaam al ibn kathir rahmatullah alayhi ci albidaaya wa nihaaya mu ne xultu gis nga seen génn gi ñu génn ñoom quraysh nii lii abu jahlin wax moom la alxuraan di na di wax naan wala takunu kalladina xaraju min diyaarihim bataran wa riyaa annaas wa yasudduuna an sabilillah wallahu bima ya'maluuna muhiit mu naan wala takuunu bu leen nekk yéen jullit ñi muy aaya 47 suuratul anfaal ba léegi suñu boroom naan wala takuunu bu leen nekk yéen jullit ñi kalladiina comme ñi nga xamante ne nii xaraju dañoo génn min diyaarihim ci seen néeg ci seen kër ya muy armée Quraysh bi nga xam ni ki leen jiite woon mooy abu jahl ibn hisham alayhi la'natullah mu ne leen mel ni ñi nga xam ne dañoo génn ci seen kër yi alladina kalladina xaraju min diyaarihim bataran jéggi dayo nag ci ak po akuk tiitaru akuk puukare ndax loolu ñun daal dañuy dem Badr fa nuqimu biha def fa ñetti fan bu ko defee lan mooy objectif yii yépp mu wax fa wa tasma'u bina al arab wa bi masirina wa jam'ina fala yazaaluuna yahaabunana abadan ba'daha moo tax arab yi dégg ñu tiit duñu deñati di ragal ba faw mooy ni bépp ba àddinay tukki bépp armée boo xam ne lii walla tax a jóg buur yàlla du la jàppale comme niñ ko fi waxe woon mu ne ñoom dañoo génn kon bataran jéggi dayo ci ak ndax ay waxtans nusqal xamra la le le vin di couler à flot lekk ba suur reen di noos ba pare musiciens yi daal di ci topp moo tax mu ne bataran nga xam ne dañoo génn ci seen kër ya bataran jéeg gi dayu ci ay caaxaan ak ak puukarew ak li nga xamante ne mooy góondi seen bopp wariyaa annaasi bëgg nit ñi gis leen ndax loolu la wax mais bu ko defee wa bi na arab ngir ñu bàkku le di bàkku naan o Quraysh Quraysh Quraysh c'est l'armée bi nga xam ne kenn du ko dékku ay Quraysh kaw liñ fi def amul benn ci arab yi benn tribu masula def ni Quraysh wariya an nas bëgg nit ñi di leen qui sont les plus forts yooyu yor leen taxoon a mu ne yéen nag jullit ñi bu leen def noonu ba pare ñoom seen génn boobu ñu génn waa Quraysh wa yasudduuna an sabilillah ñu bëgg dox diggante nit ñi ak l'islam te nit ñoom dugguñu ci mais nag dinañ fexe dem sax fay ko tey Badr mu jeex ah buur yàlla bi maa yaamaluuna muhiit liñ doon jëf bés boobu yépp seen marche boobu jëm Badr lañ fa doon def yépp buur yàlla peeg na ko xam na ko kon looloo doon objectifu Quraysh ñun foofu lañ yemoon waaye amoon nañu jotoon nañu xam ci Quraysh lenn lenn entre temps bi ñuy gis yonent bi alayhi salaatu wassalaam mooy jàpp gi ñu jàpp ñaari ñooñu doon leen utal ndox muy Arid ak Aslam Abu Yasaar xulaamu Banil Hajjaaj kon foofu lañ xamal ne Quraysh noonu lañu mujjee ñoom këna ñu ngi ci ginnaaw tund woowu di al-Aqanqal bi ginnaaw bi jàppee Aslam ak Arid imaam Ibn Isxaaq raxmatullaahi alayhi di continuer di ñu nettali loolu ci xadiis boo xamante ne nii euh, dinañ def taxriij bi incha allah après imaam ibn isxaaq raximahullah ne waqad irtaxalat qurayshun xiina asbaxat fa aqbalat mu ne kàntaa nag guddi googu eh, nga xam ne ci la suñu boroom wàccee taw bi roof saxaaba yi radiyallahu nelaw gisoon nañ ne guddi googu moo nekkoon sabixata waqati badrin mooy guddi gi nga xam ne veille bi veille xare Badr la woon Quraysh ñoom ñu ne ci guddi googu gis nañ guddi gi dafa xew ci côté yonent bi alayhi salaatu wassalaam bari na waaye Quraysh ñoom ñu nga ca gannaaw yóguñu la xew mu ne waqad irtaxalat Qurayshun Quraysh nag bi kañ la génn xiina asbaxat ba suba jotee nag Quraysh daal di jóge fa mu nekkoon xalfal aqanqali ci ginnaaw dun kii boobu di tund woowu fa aqbalat muy daal jege si nag di dugg ci xuru Badrin def mbooloo mu rëy rëy rëy fa lamma ra'aha rasulullah sallallahu alayhi wa sallam min al-aqanqali wa huwa al-kasiib alladhi jaa'u minhu ila al-waadi qaal mu ne bi nga xamante ne nii ci la ko yonent bi alayhi salaatu wasalaam daal di gis Quraysh nag ci suba gi ñuy ñuy jóge fañ ne woon di marche ji ut ci xur wi tasawwabu mooy ñuy wàcc di wàcc fa ñu nekkoon ci ginnaaw di di di contourner mbir mi di ñëw ci xuru badrin qaala yonent bi aleyhi salaatu wasalaam ne allahumma ee sama boroom haadihi qurayshun qad aqbalat bi xuyalaa bi xuyalaa'iha wa faxriha tuxaadduka wa tukaddibu rasuulak allahumma fa nasraka alladhi wa'adtani allahumma ahinhumul ghadaa mu ne yonent bi aleyhi salaatu wassalaam bi mu leen gisee kon ñuy jóge ci ginnaaw tund woowu di ñëw ci al-udwatul quswa di dugg si nag ci xuru badrin ak seen gàngoor ak seen bariwaay mu ne allahumma ee yow sama borom di ñaan moom aleyhi salaatu wassalaam haadihi qurayshun ne lii de waa quraysh de nii qad aqbalat dëgg-dëgg mu ngi nii quraysh di dégmal bi xuyalaa'iha ànd ak seen puukare ak seenu rëy wa faxriha ak seenu puukare seen rëy gi ñu àndal seen rëy rëylu ak seenu puukare bi xuyalaa ihaa seenu rëy rëy wa faxrihaa ak seen puukare lañ fi ñëwee te gis nañ ko léegi te moom la alxuraan ne bu leen mel ni ñooñu nga xam ne xaraju dañoo génn jóge ci seen dëkkee ñëw bataran wariyaa annaas ngir nit ñi gis ngistal déggtal ak géej gi dayo ci caaxaanakum po waaye tamit ah neewoon nañ bu ko defee arab yi daal di ñuy tiit ndax la nous sommes les Quraysh ñaa ñun ñoo Quraysh ñu xam ne notre patrie yamala gi ci des suñu yonent bi aleyhi salatu wasalaam comme ne allahumma hadhihi Quraysh ah yow sama boroom Quraysh dañu ngi nii di ñëw dégmal na ak lépp lu mu am ci puukare bi faxriha bi xuyalaa iha ci rëy rëylu wa faxriha ak puukare tuxaaduka mu ñu ñëw nag di la défier wa tukadibu rasulaka ñu weddi sa ndaw bi nga xam ne mooy man mi nga yónni ci ñoom kon nag allahumma e sama boroom maa ngi lay ñaan man alayhi salaatu wassalaam li ma lay ñaan mooy fa nasraka alladhi wa'adtani maa ngi lay ñaan nga jëmmal ma defal ma li nga xamante ne mooy ngañaay gi nga xam ne moom nga ma di wa id ya'idukum allahu ihda ta'ifatayni annaha lakum fàttale ko leen ba leen borom bi subhaanahu wa di leen dikk ne le benn ci ñaari kuréel yooyu yéena ko moom di ngeen ci teg loxo immal ayru awin nafir su waa njëgg mi wala li nga xamante ne mooy euh, euh, armée bi te gisoon nañu dane woon moom dole da ko ne siiru wa abshiru fa inna allaha qad wa'adani ihda taa'ifatayn da ne woon siiru dox leen wa abshiru te ngeen bég ndax fa inna allaha dëgg-dëgg buur yàlla kat qad wa'adani dig na ma ihda taaifatayni benn ci ñaari kuréel yooyu kon nag loolu moom lay wax fii ne boroomam kon allahumma fa nasraka alladhi wa'adtani maa ngi lay ñaan nga defal ma jëmmal ma ndimbal gi nga xamante nii moom nga ma digoon fa nasraka sa ndimbal alladi bi nga xam ne wa'adta nii moom nga ma dig allahumma buur yàlla ahinhumul ghadaa mooy alak leen tey tey nii ñu ñëwe ñoom waa Quraysh yàlla na nga leen alak ah, xadiis boobu imaam al gis nañ ne imaam ibn isxaaq moo ko soloo na ko noonu imaam at-Tabari soloo na ko cosaanu xadiis bi nag ci saxiixu imaamul Buxaari la ne mooy e, xadiis bi nga xamante ne moom lañ la waxoon sànq ci riwaaye imaam al Buxaari bi raxmatullah aley bi muy def ci suuratul qamar bi muy koy tafsir ak li nga xamante ne mooy ñëw ci kitaabul maghazi maghazi te mu jële ko ci seydina abdullah ibni abbas radiyallahu taala anhu mu ne moom imaam mooy cosaanu xadiis bii ndax abdullah ibni abbas waxoon nañ càllale bi léegi dane qaala nabiyu sallallahu alayhi wa sallam mu ne mi alayhi salaatu wasalaam dafa wax yawma badrin keroog Badr allahumma di ñaan allahumma ee buur yàlla inni man rasulullah sallallahu alayhi wa sallama anshuduka ahdaka wa wa'daka maa ngi lay ñaan di dagaan li nga xamante nii Euh, mooy di sàkku ci yow ahdaka li nga xam ne moom nga ma digala digoon wa wa'daka ahdaka sa pacte wa wa'daka ak li nga xam ne moom la ma moom nga ma digoon euh, am na ci riwaaye boo xam ne imaam at-Tabari moo ko solo ci riwaaya boo xam ne imaam alxaafiz nee na bi isnaadin xasan ci sanad boo xam ne bu xasan la mu jëla ko ci seydna abdullah ibn mas'ud dane maa sami'naa munaashidan yanshuru dallatan ashadda munaashidatan min muhammadin li rabbihi badr mu ne moom abdullah ibn mas'ud radiyallahu anhu man de masuñoo gis nit aji woote koo xam ne day sàkku loo xamante ni nii di ñaan loo xam ne da ko rëcc mu koy loo xam ne amu ko mu koy ñaan ku dàq ñaan yonent bi aleyhi salaatu wassalaam keroog bi mu doon dagaane borom bi subhaanahu keroog ban mu ngi doon wax naan allahumma inni anshuduka ma wa'adtani naan ko yow sama boroom anshuduka maa ngi lay ñaan li nga xamante ne moom nga ma dig kon loolu mooy li nga xamante ne ni moom la doon ñaan keroog bi nga xamante ni ci la gis Quraysh a ah, mu ne allahumma yow borom bi in shita bu la sooboon bu la neexee bu la neexee de lam tu'bad kenn du la jaamu bu la neexee kenn du la jaamu mu ne fa axada abu bakrin seyna abu bakar daldi jàpp bi yadihi radiyallahu anhu ci loxoom loolu dinañ ci gën a ñëw loolu mooy cosaanu xadiis bi ñu gis ñaan gi yonent bi alayhi salaatu ñaanoon bi nga xam ne ci la gis Quraysh muy jóge foofale mu ne woon ci al boobu ci ginnaaw tund woowu di agsi xuru badrin léegi ginnaaw loolu ana moo xew loolu nag lañuy gis ci jotaay bii di ñëw insha allah Quraysh fan la campé bi mu jógee noonu mu ngi ñëw fan la mujj taxaw ndax bu génnee rek ñoom dañuy gis yonent bi alayhi salaatu wa fi mu taxaw ak saxaaba yi foofu noonu ci badrin